masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu anhuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi as-sabr wa juraatun al-ghadabi bil-hilmi turad wa kadhmi ghaydhin libtighaari das-samad kon ci jotaay bi ñu weesu sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñu doon wax ngëneel li nga xam ne ñoo nekk lu gën gën ji ndëxañ téef ju jaam bi mën a denc fa borom bi fees dell gër ma ne mooy ñaari toq ak ñaari wannaasu ñaari toq yi wax na la ko gisoon nañ ko ci xadiisu imaamu Tirmidi bi nga xam ne Seydina Abu Humama al-Bahili Sudayy ibn Ajlan radiyallahu anhu moom moo ko nettali léegi nag mu lay wax nag ñaar yi nga xam ne ñoo ci desoon muy ñaari wannaasu yi mu ne wa jur'atul ghadabi wannaasu gi nga xam ne mooy wannaasuk mer nit def la loo xam ne lu la mer loola waaye nga wann mer waaw bil xilmi turat loolu dinañ ko boole delloo ko ci li nga xam ne konte ko comme li nga xamante ne mooy nit ku teey waa kazmil ghayri ak nëbb li nga xamante ne mooy sag mer libtira te dara taxul nga def ko lu dul sàkku rido as mooy ngërëmu ki nga xamante ne nii mooy as di borom bi nga xamante ne nii moom la ñépp aajo woo moom la ñépp soxlaa voilà ndax loolu moom la wax ca suuratu Ali Imran wa saari'u ila maghfiratin min ko wa jannatin arduha as-samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin waaw voilà mu ne saa wasaari'u te ni ngeen jëkkalante ilaa maghfiratin jëm ci njéggal min rabbikum buy tukkee ca seen borom wa jannatin ak aljana joo xam ne arduha largeur bi as-samaawaatu wal ard mooy asamaan yeeg suuf yi u'iddat waajal nañ ko lil muttaqiin ngir ñi nga xam ne ñoo doon moytandiku doon ragal seen boroom doon teet tere bi ñu koy sori. mu ne ñooñ ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yunfiquuna dañoo nekkoon di dépenser dong seen alal yi di ko dugal ci kanaw yu baax yu baax yi yoon yu baax yi fi sarraay ci jamonoy mbégte muy neex wa darraay ak jamonoy lor ñoom du ne lor jot nañu ne ah nañ koy no préservons no no bien bu ñu joxeeti dara déedéet wal kaadhimiina al ghayz te wan naa koon lañu di nëbb li nga xam ne mooy seen mer bu ñu meree wal aafiina anin naas di jéggale nit ñi di leen jëllalee ci leen def yu metti lu dul noonu wallaahu te borom bi yuhibbu aji soppaa koon la ko sopp la al ñiy rafetal kon nag mu ne mu ngi noon lii wan naasu ak mer loolu de dinañ ko askanale di ko delloo ci li nga xam ne mooy ak teey <coughs> taaye di denc mer loolu ngir sàkku li nga xamante ne nii mooy rida samad mooy ngërëmu ki nga xamante ne mooy boroom bi nga xam ne moom la ñëpp aajo wool mu ñu ne ko ana beneen bi kon beneen wannaasu gi booy lan <coughs> mu ne wa thani jur'atul musibati turad bi sabri fasbir ya akhi tahbir rashad mu ne wa thani ñaareelu wannaasu gi ginnaaw wannaasu mer mu ne mooy wannaasu jur'atul musiba wannaasu ak musiba la yàlla teg mu tar lool nga muñ ko wan na ko kenn yëgu ko mu ne lool turat des na ko konte dees na ko delloo bi sabri ko noonu ko ko def lool boroomu muñ la fas biir kon nag muñal dinañ ko delloo ci muñ ne lool mooy muñ kon nag fas biir moo tax yonent bi saa saa moo waxoon innama inna sabr innama sabru inda sadmati al-ula comme niñ ko gisa woon waaw dëgg dëgg muñ mooy fa biir yi ñëwee tar nga daal di wan mer wa ca saa si kenn du ko yëg kon nag fas biir muñal yaa axi yow sama mbokk tax wi bu ko defee dinga nga làmb di nga am di nga daj rachat njub mu ne <clears throat> minu minhu du'a minhu du'a li'ubudiyatina idhaari faqrin wa tanaajin yaa uxay mu ne minhu <clears throat> bokk na ci yi nga xamante ne nii <clears throat> ngëneel ak yi nga xamante ne ñooy teggin yi ak yi nga xamante ne ñooy ngëneel yu kawe yi bokk na ci addu'a di dagaan sa boroom di ko ñaan moom mi nga xam ne moo def jaamu yàlla ñaan jaamu yàlla la waaw wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib bu la sama jaam yi laajee ci man ne leen ku jege laa am man yu jiibul muttar anakan mooy nangul ki nga xam ne daa dem ba loru yaakaaratul kenn ak lenn waaw kulli ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ak aaya yu bari bari bari waaw qul ud'uni astajib lakum wax leen ne ñaan leen ma ma nangul leen woo leen ma ma nangul leen moo tax ki nga xam ne moom ñaan ko jaamu yàlla la ko la ko def muy borom bi tabaaraka wa jaamu ko la ko def kon mu ne bokk na ci ci teggin yi ak ngëneel yi ad-du'a ñaan sa borom li ubudiyatin di wane sa njaam sa mbuumug jaam di ko yeesal di ñaan sa borom moo tax ñi xam yàlla dëgg xattaa seen mbaru tànk sax seen mbaru dàll bu taggee dañ ko koy ñaan xattaa xorom bi ñuy def ci seen ndab dañ ko koy ñaan seen cin xattaa suukar bi ñuy suukaree xeebuñu di ko ñaan ndax xam nañ ne jaamu yàlla la te borom bi daa bëgg ko koy ñaan wuteeg mbindeef yi mbindeef mooy ñaan lu bari bu yàggee mu ne la doy na sa waay nag amul xel waaye borom bi loo koy gën moom muy gën a kontaan ci yow addu'a bari looy ñaan li ubudiyatin wane sa mbuumug jaam ay maa ngi ci jublu izhaara faqrin mooy wane sa aajo woo gi nga aajo woo sa borom wa tanaajin ak di ko dagaan di ko woo di ko déey di ko woo waaw ndax daa bëgg koy woo waaw di déeyaaleeg moom yaa uxay yow sama mbokk mu ne duuna tasabbubika lil ataa'i xawfati tihaami rabbika al mi'taa'i li annahu yaf'alu ma yuridu duuna alladhi yaxtaaruhu al muridu mu na nag booy ñaan danga koy def rek def ko ngir wane sa mbuumuk jàmm waaw bu ko dépassé de moo tax mu ne duuna tasabbubika bu fi nekk di mel ni kuy ut sababu di ut lil ataa i di def lu tax moom mu may la ndax di def loolu day mel ni yow kon da ne yàlla lim lay defal doyut ba damaa aajowoo naan ko yàlla jox ma mooy ne di ko ñaan yàlla may ma aljana yàlla may ma defaral ma sama aajo fajal ma sama aajo waaye yow da koy ñaan dans le sa objectif mooy lan man moo bëgg ma ñaan ko jaam laa war a ñaan sama sang te lool da koy kontaan loo man ma koy ñaan ngir sama borom gina kontaan ci man voilà loolu la waaye duma ko ñaan ngir mu nekk loo xam ne mooy sama man daal li man am ci mbir mi mooy na ma fajal lii jeex na daal di fàtte ne man mbuumu jaam gi nga xam ne da même bu ma defaloon lépp damaa war sax di ko jaam di ko ñaan loo foofu la problème bi ne xam nga ki nga xam ne day ñaan ndax soxla kese bu soxla ba fajoo dootul ñaanati loolu alors que kii ñaan ndax mbuumu jaam même bu ko borom bi mayoon lépp ci àddina du tee mu tellu di ko ñaan ndax xam na ne man ñaanuma ko ngir mu jox ma yii waaye ngir wane sama njaam du gis nga différence bi loolu la lay wax moo tax mu ne la duuna tasabubika nga bañ a nekk koo xamante ne nii mel ni kuy ca naan nga da ngay sabablu lil ata i ngir mu lay jox waaw moo tax Seydina Ibrahim te nettali bu siiw ba keroog bi biñ ko sànnee ci safara ji Seydina Jibril ñëw naan ko sa sama boroom ma yónneeg yooy mu ne du waxal loo koy ñaan mu ne ko moom xam gi mu xam ci li ma ne doy na ma sëkk waaw ilmi bi xaali ilmuhu bi xaali loolu doy na ma na ma koy ñaan naan ko ngir mu fajal ma lii loolu la voilà kon nag nga bañ a nekk koo xam ne wóllif kuy sabablu kuy sabab sabablu lil ata yi ngir mu may la ci noon kese may la xaw xawfa ittihaami ngir ragal nekk koo xam ne mel ni sa ñaan googu naan ko defal ma kese te xooloo ci njaamu yàlla gi nga war a def ak mbuumuk njaam gi nga war a di yeesal ngay ragal nekk koo xam ne kuy tuumaal hmm? rabbika sa boroom almetaay aji joxaa koon ci voilà loolu la kon nag affaire bi loolu la moo tax yépp moo tax nit dina ñaan aljana yad'una rabbum xawfan wa tamaan voilà yonenti alayhi salaatu salaam ne bokkuñu ni ko ñeneen ñiy defe de que ñaan àjjana ngir noonu kese la sa yonent bi saa saa waxoon kaw kaw ba ah kaw kaw bi ñëw ne ko ñun daal man yonent bi saa gis nga man moom manuma dan danatu ko dan danatu Mu'aaz yow ak Mu'aaz ibn Jabal mii seen yi ngeen di munum munumee bu ngeen jullee ba pare toog di am lu ngeen di wax man manuma yooyu ah <laughs> manuma noonu man yonent bi saa saa mu ne ko waa yow léegi yow boo jullee ba pare looy wax mu ne ko man mooy damay ñaan yàlla. mu daal di may musal mu daal di may dugal aljana may ma aljana musal ma safara mu ne ko mais bay na xumaanu dan din ñun diggante li nga fi wax lii ci loolu la ñuy <laughs> suñu suñu ngunum ngunum yi gi ngay wax <laughs> voilà ñun ci lañu ne <laughs> waaw eh, waayow lii la yeneen sa sa da ko laaj ne ko waayow kay fa taqulu fi salat looy wax mu ne waaye man yonent ba sa sam yii na ngeen di wax man dama koo mën ne ko atashadu ndax dangay wax wa aqulu allahumma ni mu ne man daal li ma ashadu <laughs> inni as'aluka aljanna wa a'udhu minan nar ama inni la uhsinu dandanataka wa da dandanata mu'ad man manuma seen munum munum yi ngeen di wax seen ñaan yi ngeen di wax ci ndànk di ko wax kenn xamul li ngeen di wax man manuma loolu lii yonent ba saa saam ne ko xawla haanu dandin <laughs> ne ko ñun ah ah ci autour di li ñu fi wax nii ñun nu dandin ci lañuy ñuy ngunum ku nekk ñaanu ko aljana ngir na am aljana jeex na non mooy ne boroom bi moo def ñu koy ñaan aljana daf ko neex en tant que mooy borom ñun ñuy jaam nga koy ñaan en tant jaam paa rek mu jox la aljana kese bu la xañoon aljana sax du tee nga koy ñaan loolu la wal xadiisu qad rawahu al imaam ahmad ak taalibeem di al imaam abu daawuda as-sijistaani jëla ko ci kenn ci saxaaba yonente bi alayhi salaatu wa salaam mais jahalatu saxaabi laa yadur ñàkk xamuk saxaaba loolu dekkul euh, loo xam ne day lor ci xadiis <laughs> ndax ñoom ñépp wóor <laughs> voilà radiyallahu anhu mu ne kon bu ko def ngir tasa bopp di ñaan di dagaan sa boroom ngir rek na la defal xéewal gi kese te xawaloo ci mbu mbuumu jaam gi nga war a yeesal ndax loolu day mel ni da ngay tuumaal ragal tuumaal sa borom mi nga xam ne mooy aji joxaakoon bi li annahu mu ne ndax moom sa borom yafalu aji dofaakoon la maa yuridu lu ko sob kese duuna wëllif alladi li nga xam ne yaxtaaruhu moom lay tànn al muridu ki nga xam ne moo nam ma bu jullit bi wala cam si jàpp ne moom li mu bëgg mooy moom la borom biy def déet borom bi lu ko neex kese lay lay lay lay def faalewul keneen après ndax neex na laa neexu la yéene yi jaam moom muy borom voilà léegi nag muy wax baytu bu mujj bi mu ne wa walladi muxal te gis nga moom ñaan wa huwa alladi muxal ibaadati du'i gis nga ñaan addu'a moom la woowe yuqu jaamu yàlla moom noonee lañ koy woowe lu tax li kawnihi ndax moom ñaan azima qadri dafa nekk aji mag ab dayo zaaka takkal te jàpp ko te sàmmonteeg moom maa la ko jox man Bamba ndax la xadiis ba nga xam ne ah, moom la al imaam al imaamu at-Tirmidhi rahmatullah daal di solowee jële ko ci Mawlana Anas ci xadiis boo xam ne nag bon kii bi dafa daif muy li nga xamante ne ni mooy càllale gi voilà moo tax mu ne hada xaditun garibun min hada alwajh la na'rifu illa min hadith ibn Lahi'a alimamu Tirmidhi ne xadis bii moom bu tubaranke la ci wàllu wi xamawuñu ko lu dul ci xadisu ibn Lahi'a di Abdallah ibn Lahi'a rahmatullahi alayhi mu ne yone sayna Anas mu ne an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne ad-du'a mukhul ibada mu ne ñaan mooy saal la sell ca jaamu yàlla mooy la ca gën a sell mooy yuqu li nga xam ne mooy jaamu yàlla waaye am na leneen lu koy dëgëral ci xadiis bi nga xamante ne ni al imaam wal xaakim wan naysaabuuri rahmatullahi alayhi moom moo ko soloo jële ko ci mawlaana a ibn abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam afdalul ibaadati huwa du'a li nga xam ne moo gën ci ñaan mooy mu ci jaamu yàlla mooy ñaan kon nag mbir maa ngi noonu moom lay wax nii kon fii nii la sëriñ bi radiyallahu anhu daal di daanelee li nga xamante ne nii mooy faslun fi sabri ci bataay bii di ñëw insha allah ñu gis faslun fi aadabe muy ay teggin yi nga xamante ne ab pàcc ci tegginu li nga xam ne mooy muñ insha allahu taala allahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil